te nag saa salaam quand du bari di woor ci weer woo xamante ne nii bariwul ngëneel même bu dee xamal na ñu bële ëpp waaye rien que ci doxalinam bii la lu mu doon woor lool wane na ngëneelu quand même Sha'ban ah wana fadlu sawmi muharram wa Sha'ban mooy fadlu tamit shahre Sha'ban waaw di woor sawmi Sha'ban waaw ngëneel googu doy na ci ngëneel na yeneen saa salaam moom la ëppoon lu mu doon woor ginnaaw Ramadan weer wi mu ëppoon lu mu doon woor ba yenn xadiis yi gis Sayyidatu Aysa ne da doon woor lépp waaw waaw te riwaaya Imaamul Buxaari yi dandiwul tënk boobu mais Imaamu Muslim moo indi loolu di war ne ne dëgg-dëgg loolu la waaw loolu la <laughs> fa innahu kaana yasuumu Sha'baana kullahu ci riwaaya Imaamul Buxaari deuxième xadiisam bi waaye fii leeral na te ne kullahu boobu lan la ci riwaaya Imaam Muslim bi ne kullahu boobu du liba moo tax mu ne wa kaana yasuumu shaabana kulla wa kaana yasuumu hmm, shaabana illa qalila lu dul lu néew da war shaabana ba des lu néew kon gëneel gàngoogu wana kon shaabaan bi ah kon rëy na kon ginnaaw biñ gisee loolu kon ah muy lu yeneen sa sam aada woon di ko def muy sunna di bari woor li ëpp lu muy woor ci loolee kon loolu rek doy na li nga xam ne mooy ngëneel gu mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk waaw léegi nag euh, mu des waa léegi parce que bay riwaay yi ne day woor lépp Shaaban lépp comme bu imaamul Buxaari bi imaam Muslim bii leeral na ko waa léegi day woor Shaaban yépp ñu la non loolu moom xadiis bii leeral na ko am na nag lu ci boroom xam-xam yi wax kon gis nañ riwaaya ibn abi labid an abi salama nekk ci imam muslim ni mu leerale lool kaana yasumu sha'bana illa qalila kon ñu wone ke ne mbir mi mooy kullahu boobee da doon woor sha'ban yëpp mooy lim ci jullu mooy lu néew ah kon loolu leer na luy wane ne kon kullahu boobu la waaw ah te tamit ñëw na ci hadis boo xam ne al imaam Abu Dawud di wane loolu ah, yaay Umu Salama waxoon nañ la moom itam wax na hadis bu mel nii ci jotaay bi ñu génn ñu ngi la ko doon jundu mu ne yeneen saa salaam annahu kaana laa yasuumu min as-sanati shahran tamman illa sha'ban yasiluhu bi ramadan mu ne parce que loolu day indi mook version bi ne imaamul Bukhari yooyu ne da doon woor sha'ban kulla kaana yasuumu sha'ban loolu mën naa indi loo xam ne nit ne ah waaw mais kon est loolu kon tekkiwul na kon yeneen saa salaam saa waay da doon woor Shaabaan gi parce que quand même yooyu yooyu lañ gis ah. ne la non parce que euh, gare waaw léegi balaa loolu mooy hadith sayyidatu Ummu yaay Ummu Salama bi ci euh, ki nga xamante ne mooy euh, Abu Daawud as-Sijiziyu as-Sijistaaniyu rahmatullah alayhi foofu yaay Ummu Salama comme riwaay boobu la wax ah. ndax foofu dane annahu kaana la yasum min as-sanati yoneen saa nekkoon na doon woon woor ci weeru shahran benn woor tàmman matal ko sëkk illa shaabana lu shaabaan yasiluhu koy jokkale bi ramadan waaw ci ramadan waaye lool li muy tekki mooy eh, eh, eh, mooy lépp ci shaabaan te koy wane mooy waaye imam sayyidatu Aisha bi ne da doon woor bu bi nga xam ne imam muslim bi ibn abi labid kaana yasuumu Euh, euh, ne euh, kaana akthara min siyaamin kaana yasuumu sha'baana kulla kaana yasuumu sha'baana illa qalila kaana yeneen nekkoon na doon woor sha'baan lépp nekkoon na doon woor sha'baan lu dul lu ñu xam ne kon lool mooy li ci ëpp li ëpp ci sha'baan la yaay ummu salama tamit loolu la ci jublu tekkiwul na da doon woor lépp waaw moo tax am na yoo xam ne ne yeneen saa saam sax doon woon woor ab woor bu ab weer bu mat sëkk ginnaaw Ramadan amul waaye bi ëppoon bu mu doon woon nag mooy Sha'ban kon loolu leer na léegi nag lool moo tax loolu nag moo tax bo léegi nag loolu daa indi euh, malgré ni mu leere fii euh, euh, comme ni nga xam ne al imaam Ibnul Mubaarak imaamu Tirmidi nee na al imaam Ibnul Mubaarak al Marwazi rahimahullah Abdallah dane arab yi ñoom ci seen wax ni ñuy waxe lu possible la léeg bu nit ki wooree lu bari ci weer ñu ne woor na ngir taxlib ngir nootal bari loolu euh, ëppal jox ëpp euh, euh, priorité li ëpp li mu def ñu ne woor na lépp alors que fekk na woorul lépp li ëpp la daa woor lépp rek waaw comme buñ ne nit ki day taxaw guddi gi yëpp tekkiwu na day taxaw guddi gi yëpp waaw mooy amaana am na lu mu lekk am na lum naan wala def leneen waaye li comme que daa julli li ëpp ñu koy wax loolee waaw imaamu Tirmidi mu nekk anna ibn al-Mubaarak mu ngi mel daal imaam ibn al-Mubaarak dafay dajale jamaa bayna al-hadiisayni bi daalik ñaari hadiis yu Umu Salama beeg Sayyidatu Aisha bi te doon war kullahu be shahran tamman lu dul Sha'baan doon ko jokkaleeg yaay Umu Salama ak Ramadaan ak hadiis bi nga xam ne yaay Sayyidatu Aisha ne da doon war kullahu waaye da doon war illaa qaliila Sha'baan waaw lu dul lu néew lépp waaye lu dul lu néew waaw mu ne moom da cee dajalee nii mel ni dafa dajalee nii te loolu mooy liy dëgg waaw. mooy mbir mi tekkiwul mukk ko ne mooy da doon woor lépp même bu dee ne loolu noonu parce que riwaaye boobu moo leeral mufassara dafa leeral li nga xamante ne mooy moo jooyu fële ne kullahu riwaaye ibn abi labid bi dafa leeral ke ne loolu mooy li ëpp lañ ci jublu kon nag loolu la ko wax waaye ku mel imam at-Tibi rahimahullah comme ni imam al-Hafiz Ibn Hajar di tudde bi muy sara hadis bi mu ne kanta at-Tibi moom wax ji dane waayow lii moom dëgërul ko waaye wax jii du sori la waaw parce que quand même bu dee da ne al kullu moom li anna al kulla ta'kidun li iradati ash-shumuli ash-shumuli wa daf'i at-tajawuz quoi fa tafsiruhu bil ba'd munafin lahu ne parce que bu ne da doon woor kullahu ak bële yaay ummu Salama yooyu sayyidatu Aisha yooyu saa da doon woor Shaaban léppam eh, ci riwaaya boobu ba pare sayyidatu ummu Salama radiyallahu anha ne da doon woor amu woon woor mu doon woor tamman Shaaban tamman mu mat dul Shaaban jakkale kook Ramadan Euh, loolu loolu moom da xam ne sawaay lii nii nekkul lu dul ne loolu euh, mooy dëkkee bëgg mooy lépp lépp li ci jublu ah mooy lépp ah voilà parce que loolu day day euh, le fait ñu ne kullu moom loolu day feddali ne lim ci jublu mooy day matal lépp te tamit yóbbu lépp dàq lépp loo xam dañ naan boo tajawuz la parce que mooy li ñu naan comme li ñu wax sànq nit koo xam ne dafa taxaw lu bari ci guddi gi di ko julli ñu ne daa taxaw guddi gi yëpp waaw alors que amaana defi na leneen non loolu bu ñu nee moom loolu day dàq loolu lépp waaw kon nag mu ne léegi kon nga ne ko waa kii bi rahim rahmatullah alayhi mais kon léegi yow loo bëgg wax mu ne kon wax ji leen la waaw fa yahmalu ala annahu kaana yasuumu sha'baana kullahu taara wa yasuumu mu'damahu mu kon li muy yenn wax ji mooy léeg-léeg da doon woor sha'baan lépp léeg-léeg mu woor li ci ëpp waaw ngir nit ñi wala aji def def la li allah yatawahhama annahu annahu waajibun ah, ah, moom que woor li nga xam ne mooy eh, Sha'ban lépp daa war ka Ramadan comme Ramadan waajibun eh, annahu yatawahhamu waajibun eh, mooy sawmu kullihi lépp voilà ka Ramadan comme Ramadan loolu la léeg mu wóoroon li ci ngir wane ne du farata nag wóor lépp du farat comme Ramadan waaw. loolu kon hmm, beneen wax la kon nag kii bi moom lii la wax am ñeneen ñoo xamante ne dañ ne te Imaamu Nawawi mu ngi wax loolu tamit bi muy shara ci al-Minhaj nekkul lahu boobu man na tekki tamit que ne kaana yasum min awwalihi taara wa min aaxirihi yi wa min tawran wala taara mooy que ne léeg-léeg njaal benn weer woowee ñu Shaabaan yeneen saa salaam léeg-léeg mu wooroon lépp mu woor ci njaal bi waaw léeg-léeg mu woor ci. Euh? léegi beneen yoon mu woor euh, fin ba léeg-léeg mu woor ci digg bi waaw fala yuxalli shay'an minhu min siyaamin waaw wala yaxussu ba'dahu bi siyaamin duna ba bu ko defee du wéetal weer wi ci woor ndax mu ngi woor léeg-léeg mu woor fii léeg-léeg mu woor ci digg bi léeg-léeg ci daal bi wala ci digg bi ak ci jeexi dal bi te du jagleel benn wëllif beneen bi ci woor bàyyi beneen bi waaw kon nag Euh, loolu la quoi hmm? léegi kanta Zayn ibn al-Munayyir rahmatullah alayhi imam al-Hafiz mu ne kanta moom dina inna an yuhmala qawlu Aisha an yuhmala qawlu Aisha soit ñu yem waxu sayyidatu Aisha radiyallahu anha wal muraad al-akthar que baril ak jéggal day waaye liñ ci mooy lépp wa imma wala boog an yujmaa ñu dajale waxam bi ñu man ko dajale bi anna qawla saani mutaakhirun an qawli al-awwal kene waxam mujjee wa du ñaareel mu njiitu mu njëkk yi loolu mooy lan mooy que ne da doon woor mu ne fa fa axbarat an awwali amrihi mu xabaare moom sayyidatu Aisha li nga xam ne radiyallahu anha njëkkeelu jaal benn mbir yeneen sa annahu kaana yasuumu akthara Sha'baan mu njëkk bi mooy bu njëkk ba da doon woor Sha'baan lu bari lu ëpp ci Sha'baan après nag mu daal di wax xabaare ne non waaye finalement mujjanteelu mbiram da doon woor Shaabaan bi yëpp waaw waaye loolu euh, ginul dëgër li gën a dëgër mooy liñ doon mooy bu njëkk biñ la wax te imaam Ibnul Mubaarak doon ko wax mooy ne affaire bi te hadiisu Ibn Abi Labid bi leeral na ko voilà riwaay boobu jëli Abu Salama mu jëli Sayyidatu Aysa da doon woor Shaabaan lépp te doon woor Shaabaan du dul lu néew loolu mooy moo leeral mbir mi quoi waaw te loolu li koy gën dëgëral mooy li nga xamante te te te gisoon nañu kii bi ñuy gis sànq riwaayaat yi waxoon nañ la bokk na ñi soloo xadiis bi sunanul arba imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi moom da koo solo ci yoonu Sa'd ibn Hisham mu jële ko te Sa'd ibn Hisham boobu temps maa ngi ñu ngi doon jub naan naan naan mooy Sa'd ibn Hisham ibn Amr ibn naan Amr ibn Hisham lañ waxoon wala euh, nan lañ waxoon Euh, non mais Saadu Nijaam nii moo ñëwoon ne fasawoon soxnaam jaay ay këram ah ba pare ne day dem jihaad di ñëw Medina da yegg leen saxaaba yi radiyallahu anhu ñu daal di koy tere noo Mawlaana Ibnu Abbaas après muy laaj ci witaru Yonent sallallahu alayhi wasallam Seydina Ibnu Abbaas ne ko ndax duma la laaj. ndax duma la tegtal ki gën a xam witaru yeneen saa saa mu ne ko kan mu ne ko Aïsha radiyallahu mu ne ko demal nga laaj ko bu la waxee lépp lu la wax après nga ñëw wax ma ko Sa'd ibn Hisham la woon boobu dama juumoon di écorcher turam di wax beneen tur voilà <laughs> waaw xaw ma Hisham ibn Amr laa doon wax waaw boo juumul loolu mais Sa'd ibn Hisham la moom mu jële sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ci riwaay Imam an-Nasa'i mu ne fo sayyidatu Aïsha mu mundu qadima al madina ghayra ramadan mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam masula woor mukk benn weer bu mat sëkk bim dëgmalee Medina ba léegi lu dul ramadan kon loolu day wale ne estimalat yi nga xam ne moom la ak tiibii di wax kii ak Zayd ibn al-Munayyir bokk rahmatullah loolu dëgërul kanaan jaal beenu mbiram lii la woon mu jënteelu mbiram nag mu doon wooral euh, lépp loolu noonu dëgërul parce que neen Sayyidatu Aisha fii nee na yonent saa salaam ba mu ñëwee Medina ba ma masula woor benn weer bu mat sëkk lu dul Ramadan la en dehors de Ramadan masula woor woor wu mat sëkk kon loolu leer na quoi waaw te Ibn Abbas radiyallahu taala anhu ci hadith bu ne sax imaamul al-Bukhari daal dinay wax lu mel noonu voilà kon loolu. daa am solo wallahu taala alam léegi nag ah léegi nag boroom xam-xam yi di lijjanti benn mbir waa lan mooy xikma bu yonent bu tax yonent bi kon loolu mooy li gën a dëgër wallahu taala alam ah? te ne mbir mi lenn la mooy da doon bari li ëpp waxul ne da doon wor weer bi yëpp loolu jublu ko ci mooy li ëpp ci weeru Sha'bana ah? wallahu taala alam léegi nag ñu ngi xool ñoom xikma waa lan mooy xikma lan mooy sagesse bi nekk yonent saa doon bari doon woor Sha'ban ko lu ëpp lim doon woor leneen am ñu ne parce que euh, ndax yeneen mo imaam al-Hafiz di joxe ay réponse mu ne am na nañu ne rahmatullah alayhim parce que comme keneen saa salaam weer wu nekk minimum da ci doon woor ñetti weer ñetti bés bokk ci weer wu nekk léeg-léeg euh, loolu yeneen weer yi doonu ko woon def parce que tukki wala am leneen ngànt bu ko daloon bu ko defee nag yooyu mu daal di bu dajaloowee Shaabaan nag bi ñëw balaa Ramadan mu ne kon naa ko fay yooyu yépp naa ko fay ci Shaabaan looloo doon waral mu ëppoon lu mu ci doon woor mu ne loolu daal dinay junj wax ju mel ni Ibnu Battaal mu ne rahimahullah mu ne am na sax hadis boo xam ne bu waaye du wérul boo xam ne imaam at-Tabaraani moo ko solo ci al-Awsat ci yoonu Ibn Abi Layla mu jëlu ko ci frère am di Isa hmm? mu jëlu ko ci baayam mu ne sayyidatu Aisha nee na kaana rasulullah ndawal yàlla saa saam nekkoon na yasuumu salaasata ayyaamin min kulli shahr fa rubbama axxara dhaalika hattaa yajtami'u alayhi sawmu sana fa yasuumu sha'baana mu ne leen saa da doon woor weer wu nekk ñetti fan. léegi nag léeg-léeg nag mbir mi daal di woon yéexi ci moom mooy mu amoon ay ngànt yu taxoon du ko woor ci weer yooyee mbir yi nag dajaloo mbir yi ca Sha'baan mu daal di koy woor fee fële waaye mu ne hadis bi wérul ndax Ibn Abi Layla waaw ah te hadis mu ne xadiisu buntu bii ñu nekk nii ak bi ko jiitu dañuy wan ne lay wërul waayu ah voilà loolu <laughs> mu ne am na ñeneen nag ñu joxe tontu ne lu tax yoneen saa sam doon ëpp lu mu doon woor Shaaban ñu ne eh, ndax da ko doon woor yasna'u zalika li ta'zimi ramadan ndax màggal ramadan gi ñëw eh, loolu la moo taxoon mu ko doon def mu ne lool rot na ci xadis beneen boo xam ne imaamu Tirmidhi moo ko solo waxoon nañ ko sànk ci xadis mooy xadis sadaqa bi <laughs> xadisu sadaqa bi nga xamante ne nii muy Sadaqa ibnu Muusaa <laughs> bi waaye xam nga ne loolu dëgërul woon nañ la ko waaw bi mu ne daa am Seydina Anas radiyallahu anhu ne yonent saa salaam dama ko dañ ko daa am ko ko laaj su ila nabi saa salaam ayu sawmi afdal ba'da Ramadan waaye yonent saa salaam man koor moo gën ginnaaw Ramadan qaala Sha'baan mun a Sha'baan Sha'baan tekki li ta'ziimi Ramadan ngir màggal Ramadan waaye loolu laysa bi dëgër ah moo tax bi mu naan euh, qaala Tirmidhi ci loolu waxe loolu ne imaamu ko doon wax xadis bee ñu génn imaamu Tirmidhi nee na sadaqa kat xadisun gharib li xadis la bu tumuranke wa sadaqa te sadaqa ibnu Muusaa indahum fa ñoom laysa bi zaakal qawi nekkul kookee ku dëgër kookee imaam al-Hafiz ci la ñu waxoon ne yow te lii sax lii wa qultu wa yu'aaridu maa rawaa Muslima mooy xadis bi ñu gisoon bi wees waaw te ma ne lii lii lii mu lii demeewul nii dëgërul mooy imaam muslim solo mooy xadis bi gisoon bii weesu ne afdalu sawmi eh, wala afdalu siyaam ba'da ramadaan sawmu eh, shahrillahi al-muharram weer wi gën woor wi gën ginnaaw li nga xam ne mooy eh, wooru koor mooy weer woor weeru kooru yàlla wooru yàlla bi nga xam ne mooy muharram loolu day wane ne Shaabaan dara la nekkul ne mooy ginnaaw <laughs> ramadaan mooy bi gën a gën moo bi gën ci woor ba pare boole ci ta'ziim ramadaan hmm? loolu euh, am ñeneen ñu ne non xikma bi sagesse bi tax mooy ci li tax mu doon baril di woor Shaaban euh, euh, ëpp wuuteeg yeneen yi parce que mu ne ndax ñooñ ñu ne ndax soxnaam bi ci lañ doon faye seen li leen desoon ci weeru koor xam nga Sayyidatu Aisha doon wax ne da man dama doon am ay fan yu ma war a fay ci weeru koor du ma ko fay lu dul ci Shaaban ndax li ma doon yittewoo ndax yeneen saa salaam bërëb bi mu amoon ci man mooy da ko doon toppatoo ak yooyu ba tax léegi nag yi mu waroon a fay ci farata mu daal di koy fay ca Shaaban voilà kon mu ngi noone wallahu taala alam hmm? eh, kon nag am ñeneen ñu ne te ne mooy euh, sagesse bi xëriñ piis bi ci nekk mooy mu fexe def loo xamante ni woor woo xam ne day woor di woor comme si en façon entrainement lay doon pour ramadan bi nga xam ne mooy ñëw bi nga xam ne farata la nga xamante ne nii boo ko defee boobu dina tax nga gën miin bale weer wala di ñëw di weeru ramadan wi hmm? waaw kon nag mu ngi noonu te tamit am ñene ba pare ñu ne bon ba pare ñooñu ne en plus mooy li nga xam ne moo ko rëccoon ci weer yi jiitu woon mu daal di koy mën a fay fii ci weeru euh, ay wooru euh, la mu daal di koy def fii hmm? euh, waaye surtout mu woor Sha'ban ngir ramadan gi du ci woor nayru naafila du ci am léegi nag mu profité ko ci ramadan gi waaye de toute façon yii yépp li ko gën a dëgër li gi gën a dëgër insha allah wal ilmu indallah yeneen mooy li imam alxaasim mu ne wal awla fi daalika li gën a yee yii yëpp maa jaa mooy li dëkk fi xadiisin ci xadiis boo xam ne asah mimma mada moo gën a dëgër li fi jot jàll yëpp hmm, mu ne axrajahu an wa abu daawud mooy imaam an-Nasaa'i ak imaam Abu Daawud rahmatullahi alayhima ñoo ko solo wa sahhahahu ibn Xuzayma al imaam ibn Xuzayma mooy solo na ko wéral na ko an Usaama ibn Zayd jëlee ko Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qultu dama wax ya rasulallah waaye dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam lam araka tasuumu min shahrin min ash-shuhuuri ma tasuumu min Sha'baan mooy laaju euh, kii la ngir xam lu tax voilà du laaju diingat déedéet mais yéen a ngi saa salaam man gisuma ci benn weer ci weer yi ngay woor lu mel ni li ngay woor Sha'baan de baraxlu ah ah yeneen saa salaam qaala yeneen saa salaam ne zaaka shahrun xikma bii lii mooy dëgg-dëgg lii mooy li gën a lëng ne looloo tax mu ne zaaka shahrun mu ne gis nga woor weeru zaalika shahrun woor wee ngay wax di Sha'baan baraxlu weer la woo xam ne yaghfalu hmm? yaghfalu naasu anhu yaghfalu naasu anhu nit ñi dañ ciy gàtt dañ ciy dañ ciy yëgati waaw. bayna rajab comme daa nekk diggante rajab wa ramadan ak weeru koor gi nit ñi dañ ci yëgati ci wàllu koor di toppatoo yeneen wa huwa shahrun te mu ne weer la woo xam ne turfa'u fihi al a'mal ila rabbil alamin te weer na woo xam ne dañ ci yëkkati jëf yi jëmale ko ci boroom bi nga xam ne mooy borom bindeefi abdullah fa uhibbu man nag yone saa sama sopp an yurfa amal yi bu ñuy yëg ñu yëkkati samay jëf wa ana fekk ci sama jëf yooyee bañ koy yëkkati wa ana saa'im maa ngi nekk aji woor nekk ci li nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne yàlla nee na man maa ko moomal sama mooy koor waaw fàttale ko as-siyaam wala sawmu lii wa ana ajzii bihi maa koy faye léegi nag comme que weer woo xam dañ ci yëkkati yi di ko jëmale ci borom bi man yoneen saa sa bëgg nag bu ñu ko yëkkati fekk ma nekk ci xaalu boobu nga xam ne jëf jooju nga xam borom bi nee na maa ko moom te maa koy fay mooy mu fekk ma woor allahu akbar imam al-hafiz mu ne wa nahwuhu te lu mel nii min hadith Aisha inda Abi Ya'la nekk nag hadith Sayyidatu Aisha nekk ca Musnad Abu Ya'la lakin qaala fii mu ne waaye foofu daf ne inna allaha yaktubu kulla nafsin eh, eh, mayta wala mayit mayta tilka sana bépp borom bi day bind bépp bakkan bu war a faatu hmm? eh, ci at moomee fa ahabbu an ya'tiyani ajali wa ana saa'im ah man nag mu bëgg bu sama Euh, euh, àpp di jot fekk man ma woor alayhi salaatu salaam waaw kon euh, léegi lii léegi nag nit dina wax waaye Shaabaan gi mu bari loon muy woor alors gisoon nañ bunt ba nga doon wax ne yeneen saa salaam da doon tere kat koo xamante ne nii nag day day jiital mooy après Shaabaan bu Shaabaan jotee bu nisfu Shaabaan bu kenn woor waaw bu leen woor de waaye tamit bi nga xamante ne nii moom yonent bi alayhi salaam ci la doon wax ne ah baabu nahyi mooy deux cent dix-neuf an taqaddumi ramadan mi sawmi mi eh, bi sawmin ba'da nisfi sha'ban ak yooyu ak bi mu doon wax naan ida baqiya nisfun min sha'ban fala tasumu bu defee xaaj ci sha'ban bu leen woor ak yim ne laa laa taqaddaman laa yataqaddaman na ahadukum bu kenn ci yeen jiite ramadan Euh, anticiper ramadan bi sawmi yawmin aw ma yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm lu dul nit koo xam ne bu ngeen anticiper di ko woor jiital bés ak ñaari bés lu koo xam ne daa amoon aada sunnaam doon woor loolee na ko def léegi mais boo imaam alxaam ne waa boo nee waa loolu wutewul parce que kat Shaaban bi bu dee quinze jours rek la ci woor loolu du amaana euh, yeneen quinze yi mu bàyyi ko dañ naan loolu romboon nañ ci jàllal doom dellul xadiis Euh, boobale li nga xamante ne moom lañ ci gisoon mille deux cent vingt cinq waaw ci chapitre deux deux cent dix neuf bi nga fekk muy euh, li nga xamante ne moom lañ fa waxoon te loolu waxoon nañ la que ne loolu mooy ki nga xam ne moom lañ tere muy jékki di woor noonu rek bàyyi toog ba saabaan ji euh, xaaj muy woor loolu mooy nga xam ne nekkuloon li nga xamante ne mooy aadaam parce que waxoon nañ la hadis boobu noonu même bu dee waa jumhur lañ ne wérul hadisu boobu noonu nga xamante ne nii euh, moo doon wax ne ila baqiya nasu nisfun min sha'ban al euh, ala ibn abdurrahman jëla ko ci bàyyi mu jëlu seydna abu hurayra bu defee xaaju ci sha'ban bu leen woor loolu waxoon nañ xadiis bu wér na voilà léegi loolu liñ ko kiñ ko doon tere mooy ki nga xam ne kook daa toog nekkul aada nekkul dara bàyyi ba sha'ban ramadan di jege ba sha'ban gi nekk foofu mu mu quinze jours après muy woor wala ñaari fan wala benn fan avant muy woor kooku la yeneen saa san bi mais ki nga xamante ne nii dafa euh, am aada di def loolu loolu kenn ko terewul voilà loolu moom kenn terewu ko voilà kon affaire bi loolu la quoi mooy loolu dafa leer nañ que ni kii yeneen saa am lii da koo baaxe woon def kooku ku baaxe def loolu kooku waxuñu ko dara voilà kooku moom euh, daal dinay leer que ne euh, nax yu googee dugg ci kon nag loolu hadis bi. Euh, dañ ciy gis kon Sha'ban kon lem comme liñ ko waxoon ci njëkk bi wallahu ta'ala a'lam kon ci kaw noonu ci lañu jeexal suñu hadith bi walillahi alhamdu wal minna léegi nag ci suñu jotaay bi ñëw insha allahu ta'ala ñu daal di gis li nga xam ne mooy moo yeneen côté yi nga xam ne ñoo wax di yeneen saa salaam bon da doon bëgg bu tàmbaloon am mbir daal di ci sax loolu moom taxawoon nañ ci waxoon nañ la ci buntu yi nga xam ne fa lañ ko gisoon ak fa inna allaha la yamallu hatta tamallu wa habbu salati ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ma duwima alayhi wa in qallat wa kana idha salla salatan dawama alayha yooyu yëpp taxawoon nañ ci côté yooyu moo tax jarul ñu ci taxawaat wallahu ta'ala